rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq fas yéene dikkaat rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa yi di xuququl iman moo koy ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di fukkeelu fan bi ak ñett ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom sëriñ Mbakke Fadiama mu bàyyi ko ba Touba ñëw ngir fas yéene seq ak ñun jotaay bi seq ak ñun jotaay bi ci tomb boo xam ne tomb bu mat bàyyi xel la muy alxuruuru te mooy woru kenn ku nekk war a xam loolu naka lay dikke nit ki ak naka la ko nit ki mën a moytoo kon bala ñoo dikk ak sëriñ bi ci tomb bu am solo bii nii dañuy tënk rek aslëf ci ay yëngutoom mu jàngi alquranul karim ci daara ju mag gi nekk Touba xam ne ñu baree bari jaar nañ fa muy kër sëñ Soy bu Mbakke ginnaaw bi mu jàngi alquran ba noppi tamit foofee ci kër sëñ Soy bu foofu la tàmbalee njàngum xam-xamam waaye nag yemul ci daal daara jooju rek borom xam-xam yu bari yoo xam ne yu ràññiku lan ci biir Tuubaa boobu noonu borom xam-xam yooyu ñu ci baree bari fréquente neen kenn ku nekk mu jële ci yow aslaf jaar kër Sëriñ Abibu jaar tamit Sëriñ Abdul Ahad moom Sëriñ Sumaybu jaar tamit Sëriñ Cheikh Abdou moom Sëriñ Amdi bu Daaru jaar tamit ci sëriñ Jili moom sëriñ Abdul Ahad jaar tamit ci sëriñ Xaalim Bay jaar tamit ci sëriñ Alaaj Jaxate mën nañu wax ne daal borom xam-xam yi nekk yu Tuubaa kenn ku nekk wala ñu bare ci ñoom jaar na ci ñoom kenn ku nekk mu tànk ci yow aslëf loolu nag euh, tax bi mu noppee ci njàng moom noonu moom gëstukat la gëstu na ci fànn yu bari ndax fànn yu baree bari jàng na ko ci wàllu fiq wàllu tasawuf wàllu tawxid wàllu naxwu wàllu fëlëg wàllu mantiq wàllu balaawa fànn yooyu yëpp euh, jàng na ci euh, ba tey tamit bi mu jàngee ba noppi gëstukat la ba tax na am na ay gëstu yoo te def na ko ci wàllu tibbu te mooy médecine wàllu ilmu nafs def na ci gëstu waykat la tamit waaye nag gëstoom yi gën a bari ñu ngi ko jëmale ci wàllu tasawuf yëmul ci loolu tamit waaye sos na ay daara yoo xam ne dafa sàkk teg ay nit ñuy jàngal euh, ñuy jàngale alxuraan ak di jàngale xam-xam bokk na ci daara yooyu daara joo xamante ne mi ngi ko sos fii ci mesare nga xamante ne dañ fay jàngale alxuraan ak xam-xam kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xam ne moom lañ dalal fii jotaay bi tey muy sëriñ Abdou Ahad Mbacke moom sëriñ Fat Mbacke sëriñ Mbacke Fadiama ni ma ko waxee léegi mu fas yéene ànd ak ñun ci tom gi ma wax léegi bu mat a bàyyi xel muy waru te kenn ku nekk war a xam lan mooy waru war a xam tamit naka ngay fexe ba mucc ci ak waru yàlla na ci yàlla musal kon waxtaan wi incha allah waxtaan mu mat a bàyyi xel lay doon. xam naa ne bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba insha allah ci ajuma ji te mooy fan bi mujj ci ñaareelu ay bis gi fas yéen nañoo ànd ak sëriñ Muhammadul Habib Gaye ci alxikam alxadimiya te mooy xikam yi nga xamante ne sëriñ Tuubaa daana ko wax ginnaaw suba ci gaaw bi dana ñu fas yéene ànd ak sëriñ Aliou Badara Ndiaye ci al ci fiqhu siyaam dibeer insha allah sëriñ Abdou Khoudoss Sall moom alxaji sëriñ Sall la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane ak Sénégal watanun xaniyun te mooy Sénégal pays bu riche la altine insha allah sëriñ Xaadim Diagne la fas yéene dalal mu fas yéene ànd ak ñun ci albaraamij ak tarbawiyya ci Sénégal mooy euh, système éducatif yi nga xamante ne rek moo nekk Sénégal talaata incha allah Baye Omar Diop moom lañuy ñuy dalal mu ànd mu fas yéene ànd ak ñun ci wa ashiruhunna bil ma'ruf àllarba Serigne Abdou Khoudoss ñaan dañuy dalal incha allah ci abna ushuyukh wa ta'allum alxames Cheikh Baye Niass dañuy fas yéene dalal ci al islam wa tahaddiyat ajjuma incha allah te mooy ajjuma suba bi bu delsee al oustaz Ahmad Faye dañuy dalal ci dawrul akhlaq fi tanmiyatil fard wal mujtama kon programme semaine bii nga xamante ne mooy ñetteelu ay bés gi incha allah noonu la fa seeni doxe yàlla duñu yàlla may ñu fekki ko te àggal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdul Ahad Mbacke ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa inni u'iizuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytaani ar-rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati ash-shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin al-makiin wa alaa aalihi wa sahbihi dhawi ridwaani wat-tamkiin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wa zid balaa'i ayyuha al ikhwatu al kiram uhayyikum tahiyyata ihtiraam wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kama uhanni'ukum aydan fi hadha ash-shahr al-mubarak shahri ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأده لي ولكم الله تبارك وتعالى فيه الرضا والقبول والتوفيق والسلامة والنجاح والأمان كما أتشرف أيضا للغاية بحضوري أمامكم أيها السادات الكرام في هذا المجلس الشريف لإلقاء هذه المحاضرة التي هي إحدى المحاضرات التي تقيمها مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان المعروفة في سائر أيام هذا الشهر الكريم وتحديدا في هذه المدينة الشريفة دار المهدي قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا alladina dalla saxyuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunaa ulaika alladina kafaru bi ayaati rabbihim wa liqaa'ihi fa habitat axmaaluhum falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wazna dalika jazaauhum jahannamu bima kafaru wattaxasu ayaati wa rusuli huzua wa qaala aydan wa garrahum fi diinihim maa kaanu yaftaruun wa qaala aydan wa mal xayaatu dunya illa mataaxul gurur fi suura fi suurati ali imran wa qaala aydan yaciduhum wa yumannihim wa ma yaciduhum alseytaanu illa gurura wa kadalika jacalna likulli nabiyin caduwan shayaatiina linsi waljinni yuhi bacduhum ila bacdin zuxrufa alqawli gurura waciduhum wa ma yaciduhum alseytaanu illa gurura fala taxurrannakum alxayaatu dunya wala yaxurrannakum billahi alxaruur fi suurati luqmaan wa fi suurati faatirin aydan fala taxurrannakum alxayaatu dunya wala yaxurrannakum billahi alxaruur wa qaala aydan bal ya'idu zaalimuuna baxduhum baxdan illaa xuruura wa garratkum alamaaniyu xatta jaa amrullahi wa garrakum billahi alxaruur wa ma alxayaatu dunya illaa mataahu alxuruur في سورة الحديد أيضا كما سبق في سورة آل عمران إن الكافرون إلا في غرور يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال شيخنا أحمد الخليم رضي الله عنه ثم السلامة من الغرور min asxabi al-ashyaa fi duhuuri wa qaala aydan laakin salaamatun min al-guruuri lahamu rabbi asxabu al-umuuri kamaa qaala aydan rajaau jannatin bilaa taa'ati bi sunnati al-maahi guruurun yaati wa qiil annaasu kulluhum halka illa al-aalimuun wal-aalimuuna kulluhum halka illa alaamiluun walaamiluuna kulluhum halka illa almuxlisuun walmuxlisuuna ala xatarin azim mbokk yi tedd yi gannaaw bu ñu leen nee wax leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu te jiital ci nuyoo boobu al cheikh Sidil Muxtaar al xalifatul am ñaanal ko sunu borom mu yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba mu eggale mbooleem li mu fas yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp ci lislaam eggale nuyoo boobu ak ziyaar bi ci kilifa gi nga xam ne moo fi nekk di Sëriñ Abbas Mbàkke tooge fi jataayu boroom Daarul Muxti yi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ziyaar mbooleem njaboot gi nekk ci gannaawam gépp di ko jàppale ci liggéey bi di jàll ziyaar bi ba ci mbooleem taalibe yi yépp ak mbooleem jullit yi di leen ñaanal bu baax mbokk yi ba ñoo dugg ci waxtaan wi ñu xamle ne tey dañoo tànn sujet bu am solo boo xam ne xëy na bariwul sax lu ñu koy waxtaane comme ab sujet spécial te muy lu ko jar doonte lu bari lu ñu teewe ay jataay yoo xam ne digle lu baax ak tere ab safaan moo fay am lu ci aju dina ca dikk muy bu am solo nag boo xam ne moom lañ fas yéene waxtaan te di tey jii mu di al xuruur suñu ko bëggee waxtaan nag faw ñu dellu ci jëmmi baat bi ak maxnaam baat bi ci boppam ci wàllu li ñuy wax luxa ak sarf ak istilah baatub xuruur soo delloo ci ki nga xam ne dafa jàpp ne ma li ñu tudde al masdar mooy cosaanul baat kon su boobaa day nekk cosaanul baat bi wal masdarul aslu wa ayu asli wa minhu yaa saahi ishtiqaaqul fi'li su fekkente ne dangaa dellu ci ki nga xam ne ni muy misaale masdar mooy mooy taxaw ñetteelu taxawaay ci sooy soppat baat bi ni ko boroom mu tamit ajrumi ya waxe sëriñ bi wax ci saxaatu tulaab ne wax wa sumaan muntasibun ja salisa war fandada tasrifi fi fi'lin bahisa kon soo ne soo ko misaal danga naan mi ngi jóge ci xarra gi firi wor na yaxurru dana wor xirratan ak wor wa xuruuran ak wor waaye li tax ñu leeral baat bi dafa lamboo ñaari maxnaa ndax su ñu nee alxuruur rek li di njëkk a dem maanaa am bi nga xam ne moom moom la siiwee ndax soo nee woor rek day mel ne wor gi nga xam ne mooy dox diggante nit ak moroomam ci lu ñu digaale ci misaal te fekk am na meneen maanaan xaas moo xam ne ci istilaax dañ ko ci jëfandikoo li ci ëpp muy lu rot ci alquran wala ahlu tasawuf di ko ci jëfandikoo di ko tuddee alxuruur su boobaa day daal di tekki ndax xarra yaxuru xarran ak xirratan ak xuruuran noonu lay tëggoo waaye da mën a wax ne alxuruur ba tey moo mooy albaatil rek mooy neen mooy caaxaan mooy mooy lu dul dëgg ñu fonk lool nag ndax sëriñ bi da ngeen dégg ci biir waxam lu bari mu koy faral di tudd kaafil xaruuri maahil xuruuri muxtil buruuri bila nasa'i قن الغرورا وامهل غرورا أبلي نصورا مع اتكائه غرور الورى غرى النصارى بكيده وظن الظنون والظنون غرور kon alxuruur maanaa mi mooy ni ko imaam Ghazali radiyallahu anhu firee dane alxuruuru xibaaratun xan baxdi anwaahil jahli isil jahlu huwa an yaxtaqida shay'a wa yaraahu ala xilaafi ma huwa bihi wal xuruuru isan huwa jahlun illa anna kulla jahlin laysa bi xuruur bal yastadihul xuruur dafa wax ne xuruur ak réer la lenn ci xeeti réer la ñàkk a xam dara waaye nag nekku ne réer gu ne rek xuruur lay lay lay tegtale waaye réer gu ne ak réer mooy andi mooy andi mooy andi ak woru noonu la ko firee kon al xuruur kon mooy baatil soo ne maxruur mooy ki nga xam ne dugg na ci woru gi maxruur mooy ki ki nga xam ne dañ koo nax benn seetaane nax ko walla njortam nax ko muxtar mooy ki nga xam ne dafa woru mu jóge ci ixtiraar maxruur ismu maf'ul muxtar ismu faahil kon mu mel ne xaruur itam suñ ko waxee moom ismu maf'ul la ismu fa'il la waaye dafa nekk li ñuy wax siratul mubalagha waaye suñ ko waxee moom seytaane lañ ci jublu lu ci ëpp ndax seytaane dafa am ay tur yu ñu koy faral di wooyee lu mel ni ne alxaruur ak lahin xaruurul waraa boobu sëriñ bi wax kooku mooy seytaane wala yaxurannakum billahi alxaruur xulamaa tafsir seytaane lañ koy firee ñu ci ëpp léeg ñu ne kullu ma xarraka hatta tansi allah mooy alxaruur lépp lu la nax rek ba nga mooy yàlla xaruur lañ koy tuddee waaye seytaane daal ci la bokk lu mel ne lahin malaktu nafsiya wa zahzahtu lahin suñ ko jublu qultu laqad te moom mooy faral di woor moo tax ñu dugg xaruur qultu laqad xara lahinu naasa wastaghalu bima yajurul ba'sa washtaxalu bi ilmi ma la yanfahu fi lqabri walxasri wa ma la yadfahu xanhum azab rabbihim yowma aljawa wanhamaku fi lxaqabati walhawa kon loolu mooy maanaam baat bi ku mu dal nag ñu tuddi la maxruur wala muxtar soo nee huwa fi xuruur ay daxala fi xuruur inil kaafiruuna illa fi xuruur mu mel ne ñaar moo am li ñu tudd alxaq albaat ak baatil dëgg ak neen wala nga ne almahruuf al munkar lu baax ak safaan bi alxuraan nag joxe ci misaal wone ne dëgg moom lu yàgg-yàgg mooy féete kaw daal ne anzala min as-samaa'i maa'an fa saala tawdiyatun bi qadariha fahtamala saylu zabada rabiya aw mimma tuuqiduuna alayhi fi nnaari ibtigaa hilyatin aw mataahin zabadu mislu kazalika yadribu laahu al-haqqa wal-baatil fa amma az-zabadu fa yazhabu jufaa'an wa amma maa yanfahu an-naasa fa yanqusu fi l-ardi kazalika yadribu laahu al-amthaal daal di waxaat ne wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-baatil inna al-baatila kaana zahuuqan sëriñ bi wax ne alxaqu thabitun wa ama albaatilu wa in ala fa zahiqun wa saafilu mu mel ne dëgg dañoo wax ne fenn yàgg naa féete kaw dëgg wala yàgg yàgg dëkk yu mujj loolu loolu lay tekki mu mel ne dëgg googu ak neen gi nag nit ki da ci taxawaaye ñetti situation da ci taxawee mën na ko ëpp sax waaye loola lu ñuy soxal te day gudd ndax furux soo ko toppee du jeex waaye lu ñu ci yitteel daal mooy dëgg moom benn danga nga ciy nekk wala nga ñàkk cee nekk wala nga jàpp ne yaa ngi ci te nekku ci euh, suñ ko seetee day mel ne nga ñàkk cee nekk te xam ne nekkoo ci sax moo tane nga ñàkk cee nekk te defe ne yaa ngi ci ndax ki xam ne nekku ci dëgg moo gën a jege dellu ca dëgg ki yaakaar ne mi ngi ci di nekku ci nekkee noonu neen tam noonu la deme nekk ci ak neen mooy li nga xam ne moom la yàlla bëggut ñàkk cee nekk mooy la yàlla moom yàlla bëgg yaakaar ne nekkoo ci te fekk yaa ngi ci itam loolu moom mooy ak waru te kooku ki ci ñàkk nekk te yaakaar ne mi ngi ci sax moo ko tane ak wet moom moo tane ki ci ñàkk nekk te yaakaar ne mi ndax ndax ndax ki nga xam dafa nekk ci neen ne mi ngi ci na lool dellu ci dëgg jóge ci neen kon euh, mu mel ne euh, euh, kon foofu ngay xamee ne kon li ñuy waxtaane lu am solo lu mat a waxtaane la ndax alxuraan dikk na ci lu bare bare bare bare bare sëriñ bi itam wax ci lu baree baree baree bare mu mel ne waxtaan wi nag liñ ci fas yéenee sukkandikoo rek mooy li ci sëriñ bi wax ndax sëriñ bi tudd na ko ci Masaalikul Jinaan ay yoon wax ci lu bari wax na ci itam ne mu mel ne moom kon ci sëriñ bi wax sëriñ bi lañ ci dellu dellu xanaa su ko weesoo rek ki ñuy wax xujjatul islaam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali radiyallahu anhu dana ci am loo xam ne ci ay waxam lañu koy sukkandikoo ndax kooku ci ñi sëriñ bi gënoon fonk ci la bokk tudd na ko ci masalik wax wax ne lakin iza zakartu qaala bi damir farajihun ila al ghazali shahir wa ghayruhu min sëriñ bi dafa wax foofu ne su ma nee qaala rek damir ji imaam ghazali yi moom laa ci jublu kon lu ci bari ci waxtaan wi ci lañ koy sukkandiku gannaaw waxi sëriñ bi ndax sëriñ bi juñ ne ci téere bi sax li ci wax moom danañ ci ñëw ndax imaam Ghazali radiyallahu anhu da koo def ñeenti xeet xeet yi ñu wooru ñëpp da ko def ñeenti xeet benn bi mooy ñi tudde ay boromi xam-xam benn bi ñi tudde ay jaamukatu yàlla benn bi ay mutasawifa ñi nga xam ne ay sufiyanke lañ leen tudde ak boroom alal yi kenn ku ne nag xeet wóoru kenn ku ne nag sa xeet wóoru yu baree bari la ba soo ko seetee daanaka lam ci indi sax ba ma ko xoolee man jege na fanweer ak juróom-benn ndax ñett yu njëkk ñi muy borom xam-xam yi ñi tuddi borom xam-xam ak jaamukat yàlla ak ahlul saw ñi ñuy tuddi mu saw fa ñoo ñépp ku ci ne am nga ci lu mat fukk juróom-benn ya ñi nga xam ne ñooy borom alal yi ñoom la ko jagleel looloo waral sëriñ bi. di wax ne lakin salaamatun min alxuruuri la amru rabbi asxaabul umuuri wa sheykhuna almujaddidu alxazaali bayyana amrahu bila ishkaali fanzurhu fi kitaabihi alihyaai tajidhu mansuuran ala istifaai kon noonu la ko waxee mu mel ne kon suñu duggee ci waxtaane xeeti wóoru yi nga xam ne day faral di dal nit ñi dañ ci tàmbulee rek benn boo xam ne moom la njëkkee ndax mooy xuruurul kuffaar yéefar yi xam naa boobu duñ ci sori ndax xëy na wax li ñuy wax ak jullit yi moo gën a yitteel mbirum yéefar yi moo tax dañ ciy laal rek du jël suñu waxtu lu bari waaye moom ñëw na ci seeni xeet waru lu bari yaatal ko lool ñi leen seetaane wore ak nim leen naxe indi na ci ay misaal yu bare baree bari lu mel ne argument yi ñuy indi te amul fenn fu mu sukkandiku fu wér lu mel ne wax gi ñuy wax ne an naqdu xayru min an-nasi'a wa dunya naqdun wal axira nasi'a fa hiya izan xayrun fala budda min ñoom dañoo jàpp ne ginnaaw àdduna dafa teew alaaxira jëm ëllëg lu teew moo leen gënal lu jëm ëllëg nii leen ko alxuraan di waxee bal tuusiruna alxayaata dunya wal aaxiratu xayrun wa abqaa fa ammaa man taxaa wa asara alxayaata dunya fa inal jahima hiya alma'waa ulaa'ika allaziina istaru alxayaata dunya bil aaxirati falaa yuxaffafu anhum alazaabu wa laa hum yunsaruun ñoom tontu na leen ci njuumte yu bari yuñ toggoo ci wet googu ndax buñ ne lu teew moo gën lu jëm ëllëg dane ni waaye day fekk ñu yam ndax xéewali adduna yu gàtt yi soo ko nattee ci xéewali àllaxira yi yemut fenn kon kenn du leen mën a comparer kon ku koy jënd kuy jëndee ëllëg ja yemut fenn tey jii rek yaa ngi ci njuumte ak lu mel ne ñoom seen jëm bopp dañuy investir ci loo xam ne dañ ci yaakaar ëllëg dara ndax su su xam gi nga xam ne lañ cee mën a gañ ëllëg donte lii wu leeru leen ne sax daan ci jot Eh, dana am rendement du tee mu jaral leen ko eh, waaye nee naa loolu du ci sol sori ndax wax na ci lu yaato yaatoo yaatu waaye am na lu gën a yitteel te xam naa ne gëw ma ne waxtu dañu dañu may lépp waaye ñu ñëw ci lenn ci li nga xam ne moo gën a yitteel ndax nee naa xeetu waru yi mu wax yëpp ne mu ko détaillé te sëriñ bi wax ne nañ ko xool ci Ihya eh, daanaka waxtaan lépp du xajut ci benn jataay waaye mën nañ cee jukki lu am solo rek ñu waxtaane ko wax na ci ñi nga xam ne ay moykati yàlla lañu woru yi ñuy woru te li koy waral mooy ñoom dañuy wax ne sunu borom de ku baax la te moom di ak njëggalam lañ yaakaar ak njëggalam itam ci lañu sukkandiku ba tax ñuy négliger jëf yu baax yu bari te dañu koy jàppee muy lu baax ndax ñoom li ñuy tuddi tamani rek lañuy def ak ixtiraar dañuy mébét ak di woru ba noppi nag jàppe ko yaakaar te te te dañuy wax ne yaakaar daraja ju ju baax la te muy dëgg ndax xat laqad kaana lakum fihim aswatun iswatun hasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal akhir ñëw na ci alquran lu bare bare bare luy wone ne yaakaar yàlla lu am solo la ci diine bu ko defee ñoom ñuy wax ne xéewaluk sunu borom de lu yaatu la yërmandeem itam lu daj kàpp la kàpp la ak mbaaxam itam lu matale la jaam yi itam li ñu may sunu borom li muy bari bari soo ko nattee ci géej yërmande sunu borom yi da koy labal te ñoom itam dañuy wax ne ñun de ñuy wéetal yàlla lañu ñu gëm yàlla lañu kon nag gëm gi ñu ko gëm yaakaar ko ci lañuy sukkandiku te nee na am na ci yaakaar xeetu yaakaar lu ñuy tudd yaakaar loo xam ne lu ci bari sax dañ koy sukkandiku rekk ci sa wa ci sa waajur wu baax wala samaam maam ju baax. dara darajaam kawe te fekk yow na sa waajur wu baax wa doon doxe doo ko doxe na sa maam ju baax ja doon doxe doo ko doxe ci wàllu ko ragal yàlla ci wàllu ko ragal yàlla ak taqwa muy jëfe ndigal bàyyi tere ak li ñu tudde warax muy sàmm nga xam ne lépp lu lënt rek doo ko jege te ñoom dañoo ni mu ko waxee sax daa mel ne dañoo jàpp ne ñoom ñoom ñi waru di def lu leen neex di mooy te sukkandiku seen baaxug waajur wala seen maam moom dafa wax ne ñoom xanaa dañoo jàpp ne sax ñoom ñoo gën seeni waajur ñoom la yàlla gën a fonk seeni waajur te lu ko waral seeni waajur fiñ eggoon ci sàmm ak ragal yàlla teewul seen xel mustadal mu suñoo wóolu alquran nee na afa aminu makrallaahi falaa yamu makrallaahi illa al qawmul xaasirun naka jekk dañoo mos ragal yàlla te ñii ni mu ko waxee ñii waru ci seen baaxu baay wala seen baaxu maam ni mu ko waxee mu ne fi ñu egg ci fisq ak fujuur ngeen baal ma ci baax bi teewul seen xel dafa dal lool te ñële fañ eggoon ci sàmm ak ragal yàlla taxut seen xel mu ne nag zalika nihayatul ixtiraar billaahi moo tax xam yaa ayyuhal insaanu maa bi rabbikal karim loolu fi la waru yam te ñooñu li leen di nax mooy seytaane ci boppam moo leen di gëmloo ne leen ku bëgg nit dana bëgg doomam te yàlla bëgg na seen baay bëgg seen maam kon faaw mu bëgg leen kon aajowul ngeen di topp yàlla di ci sonn te te te ku loolu nax nag nee na day fàtte ne yonent yàlla nu alayhi salaam bëggoon naa ànd ak doomam ca gaal ga te doom ja nanguwut ba mu mujj bokk ci ñalab ba mu ko laajee sunu borom ba ne ko inna nii min ahli wa inna wahdaka al haqq wa anta ahkamul hakimin yaa ne moom danaa la musal yaag sa sa sa ñuñ te sama doom ci sa ñuñ la bokk gis ngeen la ko suñu borom tontu yaa Nuuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru saalih te ñoom ñi loolu ndax dañoo fàtte ne yonente yàlla Ibrahim alayhi salaam sàkk woon na ak njéggal ñeel baayam te loolu amalu ko njariñ kon loolu ba tey wooru ci yàlla dañu koy tuddee mu ne yàlla ci boppam. ku koy topp la da bëgg ku koy bañ ku koy ku koy moy mu bañ la ni nga xame ne sunu borom ni nga xamee ne waajur wi koy topp su ko doomam moyee du ko ca bañe ba tey doom ji koy moy doom ji koy moy su ko waajoon te topp du ko ci bëgg ndax andi na ci lay wujub ndax nee na su fekkoonte ne mbëggeel gi da day day day day royaat ba jóge ci baay bi ñëw ci doom ji rek kon ba tey mbañeel gi noonu lay demee te ku ne xam na ne te diwul noonu lii dëgg tey dëgg daal mooy allah tasiru wasiratun wisra uxra bàkkaar moom kenn ku nekk sa bàkkaar kenn du kenn bàkkaaram te ku jàpp ne ci ragal yàlla gi baayam di ragal yàlla wala maamam ci lay mucce nee na dafa jàpp dafa dafa mel ne koo xam ne daa jàpp ne su juram lekkee ba suur rek dana ci suure te loolu yaakaar na di mu noonu su naanee ba màndi mu màndi yaakaar na di mu noonu su jàngee ba am xam-xam doom ja doonte jàngut dana am xam-xam ne moom te yaakaar naa di mu noonu su defee effort ba egg màkka siyaare kaaba ga itam doom ji ko defut yaakaar ne la ko baayam def rek dana ko ci mën a dana ci mën a gise kaaba ga loolu tam a ngay nax boppam loolu tam na ko moo tax mu ne kon ragal yàlla kon fardu ayn kenn ku ne yaa koy mën a defal sa bopp alxuraan gën gën gën ñu koo leeral nag loolu daal ñëw yaa ayyuhan naas taqu rabbakum waxsaw yawman laa yajzi waalidun xaw waladihi wala mawludun huwa jaazin aw waalidihi shay'an inna waxdallaahi xaqun fala taxurrannakum alxayaatu dunya wala yaxurrannakum billahi alxaruur mu mel ne kon wóoru yooyu leer na ne seytaane rek moo koy gëmloo nit ba mu wóoru ci waaw mu mel ne ki nga xam ne moom it day wax ne sunu boroom ku baax la te yërmandeem moom moom la lañu yaakaar te ak njëggalam dëgg la loolu itam wax ju ñu nangu la waaye nag lim ci jublu la ñu dul nangu ndax neen rek la ci jublu kalimatu haqqin urida bihi al-batil te loolu bokk na ci pexe seytaane day fekk ak neen mu woddeeku ak dëgg ba nga xam ne ku dégg euh, ku ko dégg rek mën na laa nax ba nga dugg ci te fekk ak neen la te loolu moom la ñuy tuddee at-tamanni ala moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne alkayisu man daana nafsahu wa xamila lima baxdal mawti wal ahmaqu man adbaha nafsahu hawaha wa tamannaha lillahi al amani ku ñëw ku yew dëgg-dëgg mooy ki nga xam dafa noot bàkkan te jëfal nag li nekk ci gannaaw dee muy ëllëg waaye ki dëgg-dëgg nee na mooy koo xam ne dafa toppal bopp ba bànneexam ba noppi mébét ci sunu boroom nag ay mébétam kon bari na ci luy nuru yaakaar te fekke mébét lañ koy tuddee sëñ Abdou laxaat yàlla yàlla yokk leeram daanañu ko leeral di wax ne rafet njort ak topp njort dañoo nuru te ndax dañuy wax ne rafet njort moom eh, hadis xul hadis xul wax na ko suñu borom wax ne ne nit ki fi su njortam rafetee ci man rek fa laa koy fekk ci njortam laa koy fekk kon nag muy nay rafet njort ci man waaye rafet njort daa bokk rek topp njort mu ne topp rafet njort mooy ba wut aw jiw ba ba ruuj jotee nga ruuj ci ab baykat la ko misaal ba wut aw jiw jotee nga wut aw jiw ba faru jotee nga faru bi mu tawee nga ji bi nga waree bay bay ba noppi nag teg ca di yaakaar yàlla nag doo xam nu nawetam di tëdde loolu mooy rafet njort waaye defoo ci yooyee dara nag ba noppi di yaakaar loo góob moom loolu du rafet njort topp njort la moo tax alquran wax ne inna allazina amanu wallazina haajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuuna rahmatullahi wala ghafur rahim laata ñuy mu tuddee ñu yaakaar kat dafa wax ne dañoo gëm ba noppi def hijra def jihaad fi sabilillahi kon ngeen xam ne yaakaar yombut lu ci baree baree baree bari dañ koy tudd yaakaar te du yaakaar ak woru la moo tax Sëriñ tubaa wax ne rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi gururun yaati ku yaakaar àjjana te nanguwoo topp yàlla yaa ngi ci ak woru loolu Sëriñ Tuubaa ko wax mu mel ne am na ku ñuy wax muslim ibnu yasaar dafa doon waxtaan ak nit ne ko man de biig dama fanaane naafila fanaane sujjóot ba sama ñaari bañ ñu saxal yi daa xaw naa fokk kookaak ñoom fa nekk loolu ñu ne ko ah ñun de loolu moom fekkanti ci loolu de yaa ci sonal sa bopp waaye ñun yàlla la ñu yaakaar ñun coono yooyu la duñ ci fekk te dañ dajeek njëgalam mun leen hay haat hay haat li ngeen def sore naak ragal yaakaar yàlla da di caaxaan rek man rajaa say an talaba wa man xaafa say an ku yaakaar dara da nga koy wut ku ragal dara da koy daw kon mu mel ne kuy yaakaar dara dalay jaral dara su dul loolu nag ni mu ko misaale nee na day mel ne rek koo xam ne day yaakaar am doom te dencut soxna wala mu denc te jaarut fa mu war a jaar ku yaakaar yërmande yàlla ba noppi te gëmut wala mu gëm te jëfut lu baax wala mu jëf lu baax sax waaye bàyyiwut ak moy kooku maxruur la ku ñu wóor la ndax nañ ko koo xam ne nag denc na nag ba noppi def yi ma waxoon ci waajal nawet bi yépp ba noppi des ci nag xelam dalut kooku nag moo tax alxuraan def na wallazina yuutuuna ma aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un kon ñu baax ñi seen xel du dal mukk waxtu wu ne dañuy ragal yaakaar yàlla dañ koy ragal moo tax siñ bi wax ne wal wal jamhu bayna al xawfi war rajaa'i xayru sajaa yaaka bilamtiraa'i lakin rujaana rajaa'in yundabu la siyama izil mamaatu yaqrubu boole diggante ragal yàlla ak yaakaar ko moom lañu war a def am na fu yaakaar di war a lënge nag danaa ci ñëw yaakaar li tax ñu koy soxla mooy koo xam ne dafa nuur ci ak mooy nuur ci lool ba xelam nekk ci tuub kooka su boobaa seytaane da koy ragalloo ngir bari gum bari ak mooy naan ko yow de li nga def daanaka da ngay sonal sa bopp rek waaye loo mën a def yàlla du la jéggal daanaka mën ngaa far wéy ci sa mooy gi loolu bokk na ci pexe seytaane bu ko defee su boobaa kooka lañuy bëgg muy jëfandikoo yaakaar lu bari qul yaa ibadiy alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim li xamxil xunuut naagu la ñuy bañ mu def ko wala koo xam ne xëy na far na ci farata yi sax waaye naafile yi da cee xaw a sàggan bu ko defee mu yaakaar ne yàlla dana ko dimbule yàlla dana ko dimbule bu ko defee mu continuer ca farataam ya rek ba yàlla def ko mu sawar euh, mu sawar ba mu di ci dolli ay naafile moo tax ñu ne ragal yàlla ak yaakaar ko ñoom dañuy wommal nit ki di ko tax a def lu baax waaye lépp loo xam ne dolliwu la nga gën a sawar rek xamal ne loola tamani lañ ko tuddee ak xuruur ay ay wooru la rek ak i ak i mibit te ñëpp ci nit ñi nag li tax ñuy wone ak yaakaar soo waxee rek ñu ne. man sëriñ bi laa yaakaar lu bari duma ci fekk duma sonal sama bopp te la la sëriñ bi digal jéemoo ci dara loolu bokk na ci leen tax bokk na ci tax ñu te li ku gën a waral mooy bëgg jublu àdduna rek ak dëddu yàlla moo koy waral ak ni lii si jëfal alaaxira te loolu lépp ak woru la te dañoo dañoo war di waxtu wu ne ñoo xam ne ñaaree ñoo am tabshir ak inzar wa ma arsalnaaka illaa mubashiran wa nazira waxtu wu ne ñooy ànd fu bigle ñëwee waare da day ànd ak moom mooy tax mu équilibre waaye waxtu wu ne nag ñun dañuy seet la nga xam ne moo ñu ca gën jubu rek mu mu mu muy muy bigle gi rek ñu di ko wax waxtu wu ne bàyyi la ca des fu si fu sëriñ bi ne kullu muridin bi yaduusu yazhadu wa inna min al-azam baxadu waxtu wu nañu di ko wax li kulli man bi yataxallaqa najah min kadri dunya wa fi yawmi najah waxtu wu ne ñu di faral di wax li sëriñ bi wax ne képp ku bépp taalibe bu la wéeru ci man dana texe te dana sori lor képp ku aju ci man dana mucc ci nax naxi àdduna ak alaaxira waaye dañuy teg fële nag lam wax lam lam wax ne rajaa jannatun bila tahaati bi sunnatil maahi ghururun yaati dañoo war a xam ne ginnaaw dafa wax ne kon ku ko yaakaar tam da war a ne ci lim la digal bu ko defee ndax ku yaakaar dara da nga koy wut ku ragal dara da koy daw bu ko defee mu mel ne yaakaar kon noonu la deme waaye waxtu wu ne ñu seet lañ ci gën a jub rek ñu koy jëfandikoo bàyyi la nga xam ne. yaa ayyuha subbaanu in xiftum xajal faqat di boo taxal maaraamal lépp loo xam ne daal neexut dégg neexut dégg rek ñaar duñ ci am soxla boo ko defee kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon loolu mooy wor yi nga xam ne nit ki dana ko waru ci diggante wone ne ci yaakaar la ko teg te fekk du yaakaar wor yi nga xam ne nag boroom xam-xam yi lay dal ñii tuddee boroom yi xam-xam sëriñ bi wax na ci lu bari lu yaatu ci masaalikul jinaan ci li ñuy ñëw te li koy waral mooy nit ki day doyloo xam-xamam jàpp ne ginnaaw am na xam-xam rek jëf lu bari jërutu ko ci moom ndax xam gum xam gëneelul xam-xam xam gum xam ne alxulamaa warasatul anbiyaay ñoom ñooy doon yonent yi xam gum xam ne itam bi yàlla tuddee su boppam teg ci malaaka yi moom la ci teg shahida la anhu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi yooyu yëpp tax mu ne ginnaaw am naa xam-xam rek daanaka mucc naa loolu sëriñ bi moytu na moytu na moytandiku lañu ko ci lu yaatu moom sax xamal nañu ne xam-xam moom bala nga koo mën a am da ragal yàlla rek alquran wax moo ko njëkk a wax ne innama yaxsha allaha min ibadihi ulama wattaqullaha wa yuallimukumullah sëriñ bi wax ne inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin wala afna al futuq wala afna al ku ragalut yàlla soo jeexaloon tiir yépp itam tax mu nekk aalim wax na itam ne al hilmu ma aksaba xashyata al alim fa man xalaa minha fa jaahilun mulim xam-xam mooy lu lay tax ragal yàlla waaye lu dul loolu rek kooku am itam na xam ne ku réer la xam-xam boo xam ne àndut bu jëfee itam alxuraan misaal na ci yahuud yi ne masalul lasina humilu tawreeta summa lam yaxmiluha kamasalil ximeer yaxmilu asfara moom ximaar la leen misaale am koo xam ne kalbu la ko misaale ñu ne am ñu ne mooy balxaam fa masalu kamasalil kalbi kalbu la ko misaale yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne manis daada xilman wala miis xudan lam yasdad minallaahi illaa buxdan képp ku dolliku xam-xam te dolliku ci am njub ak sore rek la gën a dolliku suñ borom am na ñoo xam ne am nañu xam-xam waaye nag eh, dañoo jaamu yàlla kaw yi rek lañ gën a yittewoo ba fonkuñ defar biir gi dindi seen seen bopp lu mel ne li ñu tudde alkibru rëy ak xasad iñaan ak riyaa ak ngistal ak yu demee noonu ak bëgg kilifteef ak yu mi noonu wala bëgg daraja yooyu yëpp sëriñ bi ñëw na ci lu yaatu moytu moytuloo nañu ko lu bari nag ndax dafa wax ne ci wàllu guruur yi ñuy waxtaane sëriñ bi da ko yittee lool ba wax ci lu bari ci masaalikul jinaan te am na takraar goo xam ne day wone rek mbir ma nu mu amee solo foofu dax na walaa yexuraka maqaalu naasi haza alfata min akyasil akyaasi mu ne lu nit ñi mën a wax ci yow ci sa bari xam sag ñaw yooyu yëpp bum bum la nax bum tax nga yëg ci sa bopp dara mu ne bum la wor li nga xam ne yàlla nëbb na ko ci yow ci lu bon te nit ñi xamuñ ko li ñuy wax ci yow te xamuñ ko ak màggal gi ñu lay màggal yooyu yëpp bu mu la wor yooyu sëñ bi wax na ko wala yughranna wala yughrannaka ma hunna fii satru fiika min al-kufri abad wala yughrannaka wala yughranka maqalatuhum fiika bila ilmin wa tabjilhum loolu xanaa day nuru rek li sëñ bay jaxate di wax ne ñi lay kaw kawee kay siyaaree ak gëm dañoo réere bon gii nga bon rekk kat su fekkoon ña ngay gis sabon gi ci ku jug romb romb lay wéetal ñi xam ko kat mu ne luñ la mën a dikkal di la siyaare ak di wut xam-xam ci yow di barkeelu ci yow bum la wor ndax loolu lépp mën naa duggal nit ci ak woru ndax ñoom kaw gi rek lañ xamuñ sa kaw sax waxuma la sa biir sun borom itam ak mbaaxam bum la wor sëriñ bi moo tax mu ne summa salaamatu min al ghururi min ashabil ashya'i fi duhuri mu ne mucc ci woru bokk na ci li gën a jafe ci àdduna ndax nee na day ame ci xam-xam wooru ni muy amee ci réer noonu lay amee ci xam-xam sëriñ bi wax ci masaalikul jinaan ne bari na nit koo xam ne xam-xam da koy wor ak tabe ak jihaad su dee xam-xam da cee bëgg ñu ne diwkat boroom xam-xam la boo xam ne moo moo sut ñëpp bu ko muy bari lu muy nettali laata sax ñu koy laaj di wër ci diggante boroom xam-xam yi ngir bëgg a jiitu ak maasam ngir bëgg képp koo xam ne werante naa moom rek mu wedam loola mu ne nag xam-xam yi ne bi ci gën a jariñ xol mooy ilmul ubudiyya ak rububiyya am ci ñoo mu ne tabe itam dana wor nit am ñoo xam ne danañ joxe lu bari te bëgg ñu ne ku tabe nga rek moo koy waral di di di jox miskin ak faqiir ñépp jox mag ak ndaw te su fekkonte ne tagguñ ko rek kon euh, du leen joxati loolu lépp ay ay xeetu woor la yoo xam ne sëriñ bi yéen ci yéen ñu itam ci woor yi nga xam ne day am ci jihaad jihaad sax li muy baax fi baax baax da ciy woru ñi nga xam ne danañ ko def te fekk alal alal nangu alal li ñu mën a dugal te fekk dañuy war ne baatu sunu borom lañ bëgg a kaweel waaye jaloore rek lañ ci bëgg ak yépp day am. am ci ñoo xam ne seen waru ci aj màkka la nga xam ne alal jule wut lay jël di ci aji di dem ak dikk te fekk am na sax ñu ko soxla ci wet gi ñoo xam ne su leen ci dimbale woon sax mooy gën ndax léeg-léeg ni nga war a tegalee priorité yi ci lu baax itam léeg-léeg day tax ba ak ak ak topp sax mën naa wëlbatiku doon ak mooy joxe ci misaal lu mel ne lu mel ne ku amee boori jullik farata su naafila la da mooy na te naafila ak topp la woon waaye naafila gëm tamit tax na mu def ak mooy wajawasu fi kulli waqtin al qada wa man hu naflan liman lahu qada kon léeg-léeg jaamu yàlla yi di jël yi ëpp priorité léeg ku kuuru sàmmonteel rek mën naa tax am ci ñoo xam ne am ci ñoo xam ne ci wàllu xam-xam danañ ci euh, looru ndax leen ci dugal rek bëgg ay taalibe bëgg njiit ak yooyu yépp te dafa wax ne ki nga xam ne dafa am xam-xam te jëfiwu ko day mel ne docteur boo xam ne rek xam na lii faj ni ñépp waaye mënut a faj boppam moo tax mu ne te xam xamul ne suñu borom dana dindile dana fekk koo xam ne sax amatub cër ca moom mu dimbali ci moom diine ji wax na ci lu yaatu ci ci wàllu googu kon loolu mooy woru yi nga xam ne wax na ko ci boroom xam-xam yi wax itam ci woru yi nga xam ne ndax bi suñuy wax ci woru yi nga xam ne ci xeeti jàmm yàlla yi la itam day ñëw ci lu mel ne koor gi nga xam ne ci lañ nekk sëñ bi yee nañu lu bari ci woor yi ci am woor yi ci niñ moo tax mu ne na nga xam ne koor nag na nga yewu ci ne du ñàkk lekk rek yem ci bu ci wooru mu ne laa taxara taxari mu ne bari na kuy woor ànd ak mbooloo mi te ab xiif rek la cay amee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne man man lam yadax xawla zuuri wal amala bihi falaysa lillahi haajatun fi an yadaxa ta'amahu wa sharabahu mu ne képp ku bàyyiwut waxi caaxaan ak di ko ci koor lu mën a def rek eh, eh, eh, yàlla amu ci soxla waxin la su su borom amul soxla ci kenn sëriñ bi wax ne koor mooy cër bu ne daa war a woor lépp lu koy tax a juum rek da ko war a moytu bu ci xool lenn lu araam bul ci dox jëm ci bul dégg bu ko dégg lu mel ni ab jëw wala nga wala nga di ko wax ak bépp xalaat bu bon rek ni nga bàyyee lekk ak naan noonu koy bàyyee xadd ak dog lu ci ne nga bañ cee bari lu ëpp bañ cee def ne ndawee lii ndawee lii di def di ci xel ndax loolu dalay xañ ab ab yool si sa sëriñ bi nee na képp koo xam ne feesal na biiram ci oñam ak ak ak lekk ak naan euh, baril nelaw itam daanaka sëriñ bi nee na soriwut ak ba xima yi ndax lu bari lu lu baax lu bari da koy faat te nee na ku def loolu biiram day diis ba nga xam ne daanaka xolom mën a mën naa fàtte sax tudd yàlla te su boobaa day jàpp ne moom mi ci koor gi te fekk du ca amee dara wala yaasu billaah moo tax sëriñ bi ne ahazana allahu min al ghururi wa kulli ma yadurru fi duhuri loolu lépp ci xeeti wooru la yoo xam ne day faral di dal nit ki te du ko xam bu ko defee nag yooyu yëpp yu mat a xam la te di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bu ko defee euh, li ñuy jeexale rek mooy woor yi nga xam ne ñenn ñi ñu tuddi ay sufiyanke da di fa dal ñoom waaw ndax laata may jeexal koor gi sax euh, ma delsi ci ne ndax lu baax loo mën a def lu ne itam bàyyi ak mooy léeg-léeg day gën sax bañ a def lu baax la sax te bàyyi mooy gi day gën moo tax ma ne watarkuna al kasiba ya ikhwani afdalu min tilawati al qur'ani euh, te li ma wax ci àddi léegi itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma taqarrabal mutaqarribuna bi misli ada'i ma faratu alayhim kon farata moom moo war a jiitu lu cee tege nag wa door caa tege yu euh, yi nag seen waru moom andi na ci ñi nga xam ne dañuy wone dañoo am lu ñuy tuddee mahrifa te dañuy wax ndax bu su li muy wax day mel na jamono ji rek moo taxoon muy wax am ñoo xam ne musaahadatul xaqi la ñuy la woote wone ne dañuy gis yàlla sunu borom am ñoo xam dañuy woote mu jaawasul maqaamaat wal axwaal ñoo xam ne maqa li ñu tudd ay maqaamat ak i xaal yépp dañ koy weesu di ko wax di wax ne dañoo dañoo am mulaasama li wax suhuut ak egg ci sunu borom te yooyu yépp tur yi rek la xam ak baat yi te ñu mel noonu boroom xam-xam yi ak ñi dégg fiq ak ñi xam tafsir ak bo ñoo ñëpp dañ leen di xeeb waxuma la ak nag nit ñi amut xam-xam moom taxul ñuy wax te ñooñu ñu bari ci ñi xamut ci nit ab baykat sax day bàyyi mbayam dem topp leen walla kuy ràbbu man nga cee misaal ab commerçant wala dara dem daanaka féeteeg ñoom di jële ci ñoom baat yoo xam ne lu ñu falsifié la loo xam ne daanaka euh, du lu tegu fenn bu ko defee dañuy mel ne ñoom ci wax yu lañuy ñuy di wax ay mel ne luy xibaar ay mbóot di xeeb mbooleen jaamukatu yàlla yi ak borom xam-xam yi di wane ne jaamukatu yàlla yi kat ñoom ay ujara u mutahabun lañ ah, ay employé yoo xam ne son borom moo leen dañoo soxlaal suñu borom dara mu leen di liggéeyaloo di leen sonal loolu yépp waxi réer la ak sànku rek di wane ne li ñuy wax ci yàlla itam moo dox seen digg ak yàlla yiir leen yu mel noonu la ñuy wax di wone ne ñoom ñoo egg ci yàlla sunu borom te loolu gis nañ ko suñu jamono ji te lépp ay woru la te loolu ñi koy def al imaamul Xasaali radiyallahu anhu nee na ay fujjaar na ak na te itam ci fa sunu borom soo demee ci ñi nga xam ne am nañ xol yu sedd itam ñu def leen leen jàppee ñu réer ñoo xam ne defaruñ seeni jikko te tasawuf bala nga cee dugg da war a defar sa jikko ba noppi ba noppi jëf lu baax def muraaqa li ñu tuddi muraqabatul bi foog leen te sa xol ak li ñuy wax muhaasaba waaye topp seen bànneex rek lañ def am ci ñoo xam ne itam ci ñi woru dañoo dugg ci li ñu tuddi ibaaxa ibaaxa mooy li ñu ni ñoo xam daanaka mbaa yàlla rek nga xam ne lu ma neex laay def nee na su fekkonte ne sariya dafa nekk laltaay duñu dal moom ñoom taxal nañ ko ba teg fële soo waxee dañ naan sariya moom du lu ñu concerné nga xam ne sariya sànni nañ ko fële àtte yi yépp duñ ci nangu dara loolu lépp xeetu wooru la yoo xam ne seetaani moo leen ci dugal lu lu lu ak lu araam itam ñoom lañuy ñuy yemale ngir wane ne yàlla soxlawut seeni jëf ak i lay yoo xam ne fenn ak di wane ne. mu mu li li yoon wi ñu war a jaar ba mel ni nga war a mel kenn mënu ko te fekk loolu muy wax joo xam ne ku ko wax ci bakkan rek nga ko teg waaye ku ne xam na ne doomu aadama li ko yàlla may lu mu bëgg ci tàggat bakkanam war na koo man ndax exploit yi am ci adduna bi yëpp li nga xam ne doomu aadama yàlla mën na ko ci ay xeeti xarale ñu teg suñu bët ci adduna bi yëpp bi may wax ak yow xeeti xarale yi xam doomu aadama naka jekk yàgg na sama ko di ko may di ko yankiwal mu di ko def ba egg ci li ñu tudd nouvelle technologie bi ak yeneen ak yeneen ba egg ci yéeg ci dem ci weer weeg yooyu yëpp rek ak yeneen yeneen yu ñu a wax yooyu yëpp ku ko man rek war ngaa xam ne lépp népp noo bëgg a mel ci sa digg sa borom war nga koo mën a am xanaa topp seen bànneex ak ak ak jublu àdduna moo ko moo mooy waral am ñoo xam ne li leen wor itam mooy suñuy jàmm sunu borom danañ ca dëggu lool sax waaye la leen cee njëkk a feeñu rek ci may sunu borom moo leen di teel a dëpp moo leen teel a dëpp ñu yëg ci seen bopp ba jaarale ca jàpp ne egg nañ fenn te fekk loolu lépp ay kiiraay la ci ñoom loolu itam yee yee yeete na ci jeexale nag ci ñi nga xam ne ñooy borom alal yi ñi nga xam ne seen alal lu ci ëpp ci lépp loo xam ne lu nit ñi siiwal rek lañ koy def waaye lépp loo xam ne du siiw moom amuñ ca soxla tabax jàkke yeeg jum ak ak école yeeg lépp xam nañ ci tudd seen tor seen tur ndax yooyu yëpp nag lu ci doon ngir yàlla rek ci sellal ndax feeñal gi sax am na njariñ ndax ñu roy ci waaye su sellee sellu biir moom yëmut ak dara waaye ki ta kim naan dafa waru mooy koo xam ne su ko leeree ne lii duñ ko wax rek du ko def loolu la ñuy bañ ndax loolu nit ki da koy def ba noppi du ci am dara yaakaar ne dina ci am dara fekk du ko am ndax loolu ndax yàlla su booba da koy bàyyee nit ñi rek ñi taxoon ñu koy def ñoo koy fay euh, ak lu mel ne su fekkente ne lam ko lam ko defee daggalu lu lu leew itam noonu lay demee ak ñi nga xam ne itam bala ñoo dimbale kenn rek day fekk kooka am am lu mu leen di rendre service dara waaye képp duñ dimbale nit ngir yàlla loolu itam kon loo mën a def rek bay boo nga xam ne ak wor la waaye jël nga ci yaakaar dara am ci ñoo xam ne itam ay borom alal lañ waaye dañoo yaakaar ne dañoo fas yéene rek bàyyi bañ a joxe tax na daanaka ñu xër ci koor ak julleeg naafilaak ak yu demee noonu ak jàng alxuraan ndax ni ma ko waxee yooyu yépp ay waru da cee mën a nekk ba ci jàng alxuraan wax na ni jàng alxuraan ju bari joo xam ne du ànd ak teewlu yooyu yépp sëriñ bi wax na ne bokk na ci ak waru ndax dafa war a ànd ak setantal ndax dañ koy da ko misaal ci lu mel ne buur boo xam ne dafa laa bind ab leetar am lum la ci digal am lu am lum la ca tere bi nga jàngee leetar ba bi nga bi nga ubbee leetar ba leetar ba jéemoo koo teewlu xanaa di def saa soo xëyee rek di ko wayantoo soo bëggoon foo footal di ko wax te sa xel du nekk ci lañ ca wax doomu ot su boobaa su boobaa lam doon diggal ak lu doon tere doo ci bàyyi xel dara noonu la noonu la alxuraan mel ci ci koo xam ne du jéem a jéem a seetal maanaam su ko xamee euh, kon kon ba ci borom ara yi ñi nga xam ne itam yu mel noonu dañuy doyloo lu mel ne jàng alxuraan ak yu demee noonu te bañ a joxe euh, loolu itam ak wooru la ndax bi yàlla mayee àll itam dañoo war a fexe di ci joxe ndax kenn ku ne. ca xéwal ga yàlla ubbi rek mooy saw yoon woo xam ca nga war a mën a jaare am ci amee ci ngërëmul sunu borom su boobaa nag euh, su ko defut day mel ni rek koo xam ne tànkam day metti muy naan lu mel ne seññ wala lédur wala yu ñu demee deme bëgg ko koo faje ndax ku ku boroom alal moom la mu war a gën a def rek mooy infaq fi sabilillahi moo gën a gaaw ci moom euh, kon nag mu mel ne yooyu yépp nag képp koo xam ne góor-góorlu nga ci ba ba ba ba ba ba lépp loo xam ne ak woroo nga ca rek ni ko sëriñ bi waxee moytu nga ko dangaa war a euh, saxel wërta dal wóoroo naagu nag moo tax ñu ne annaasu kulluhum halka illa al aalimun wala aamiluun kulluhum halka illa al aamiluun wala aamiluun halka illa al muxlisuun wal muxlisuuna ala xatarin azim boroom xam-xam yi nit ñi ñëpp dañuy alku ñu dul boroom xam-xam yi boroom xam-xam yëpp dañuy alku ñu dul ñi ko ñi jëfe seen xam-xam ñi jëfe seen xam-xam ñëpp dañuy alku ñu dul ñi koy sellal boo ko defee ñi koy sellal nag ñoom ñu ngi ci xatar ju mag a mag a mag ñu ci dansé bu mag a mag a mag kon mu mel ne ki waru moom moo alaku waaye kii sellal nag moom xelam wërta dal waxtu wu ne daa di moytu rek moo tax mu ne looloo tax xej yi sunu borom yi ñoom duñ tàggoog ragal mukk mukk mukk ba abadan seen giirub dund euh, moo tax sëriñ ba si radiyallahu anhu di nettali ci menanul baaxil xadiim ne sëriñ bi ni nga xamee ne noonu la meloon ci ak njëlbeen ba ci ak mujj ñëpp rek ci ak dëddu ak ragal yàlla mu succee jug lépp dafa gën a yokk ba ci mujj gi rek wax na ne am na bis njar moo xam ne dañ ko da am ko daa defaral di ko benn bis mu ne ko nañ ko def ndox ak xorom ndax ba fii may wax ak yow wóoluwuma bakkan kon nag ñoo xam ne kon ragal yàlla ak moytu comme nit ki da ko war a dëkkee ba ba ba ba faaw rek waaye wëtta doon luy jeex ci eh, dundu nit gi kon nag euh, mbokk yi mel na ne waxtu wi jege na ñu ngi leen sant baax a baax di leen gërëm di naan sunu borom mu mel na ne nee na waxtu wi des na tuuti waaye daal léppoon solo daal ci li ñu war a wax rek daanaka wax nañu ko muy sëriñ bi leeral nañu lépp loo xam ne ak woru mi ngi ci ci wàllu xam-xam borub ba ma xaral fatal xulum xam-xam day wor nit jaamu yàlla itam day wor nit yooyu yëpp sëñ bi jax wax ne taxut nit a raw kon nag nit wërta wërta naagu wërta woru waxtu wu ne daa war a nekk yaqiisan ku yeewu tey bàyyi xel ndax loo dugg rek seetaane day def loo dugg rek ma cee dugal waru yum la ci jéem a war lépp lu baax loo dugg rek dana fexe num la ca ware dana fexe num la loolu ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ni ma ko waxee rek waru ci wàllu askan ñu yépp day am sànq bi may wax euh, sama xel dem ci li nga xam ne sëñ Mbay Jaxate doon na ko wax sëñ Abdul Ahad bi mu koy bi mu koy limal mbokkam yu baax ndax mbokk yu baax cosaan lu baax ku ne xam na ne lu am solo la xéwalu suñu borom la te dana dool ni am na njariñ waaye nag kenn waru koo doyloo ba fas ci say loxo moo tax mu ne ko abdoo ki am satu ak mbàkkee ki balla asan yow say nijaay a ngi ñoo di sàll kenn du ci par daal ni ko fëxal taraw am nga ab yóbbal fëx ak rawadis ngir baax bokk di ab yóbbal na yitte ji sar saral tawee dëgg bul yam ci nijaay ak baay ak ndey di santaka doyloo seeni cër lu ko jar reggaa reggaayu jàmbur ku koy doyloo ba lékku la xam buurub aras kafar ak bëri yépp yàlla nu far kon yaakaar naa sëriñ Abdul Ahad kilifaam ya xëyal nañ ko waaye gontal na boppam kon nag royteef la ci loolu kon ku bëgg bañ a woru daal xamal ne da wóoroo sukkandiku ci sa sa sa sa saw askan te itam loo yaakaar yàlla wala sëriñ bi itam da ngay leen di topp leen di di di topp seen digal bàyyi seen tere mbaa lu ko mooy ci ay wor ngay nekk gannaaw boo góorgóorloo nag ba am ba dugg ci eh, xam-xam ak jëfe nag eh, na ngay moytu nag wor yu nekk ci biir yépp te sëriñ bi leeral nañu ko wax nañ ci bari wala yaxuroka kasa wa kasa bu la nangam wor yépp ñëw naa ci eh, moo tax mu ne wal taxalaman bi ann iksaarahuma ma kasratil afati aw tarkahuma li xaw fiha li aw xaadamil xuduuri fil qalbi jaa min azamil xuruuri ndax foofu dafa wax ne waxalam bi anna ilman wa xamal wal taxlaman bi anna ilman wa xamal huma huma saha wasilata sahaadati ajal dafa wax ne xam-xam ak jëfe ñooy ñaari mooy yi nga xam ne huma foofu taxsiis lay isa euh, euh, damir ju taxsiis lay wut comme nga ne ulaayka humul muflihun ñoom dong ñooy ñi texe dafa xam ne ñaar yooyu dong muy xam-xam ak jëfe ca nga mën a jaare ba texe loolu Sëriñ Tuubaa moo ko wax ci Masaalikul Jinaan da ci lay waxee ba ne nag loo ko bari bari la nag muy xam-xam ak jëfe na xam ne soo ko barilee soo ko barilee ba mu ami gàkk-gàkk mu ànd ak gàkk-gàkk yi ma doon wax wala sax nga ne du ma jëf ngir ngir mu mucc gàkk-gàkk yi loolu lépp ay wor la kon nag li war daal muy góorgóorlu yàlla na ko suñu borom defal te xiir te yeeñu musal ñu ci ay wor musal ñu ci woru bëggoon nañ mu weesu lii waaye nag ñu doyloo lii rek di leen sant baax a baax leen gërëm di leen jéggalu ci lépp loo xam ne waroon na cee ñëw te ñëwu ci ak lépp loo xam ne manqué na ci rek sunu matat la ak matat doomu aadama ñu ngi leen sant leen gërëm di di di leen ñaanal sunu borom boole ñu nangul sunu koor euh, bind nañ siyaaba ju kawe suñu njortu defal ñu saxaadatu daare ni wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdul Ahad Mbacké ci waxtaan wa am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëm ci waru nga bu matale la anam gu leer la tamit andi lépp loo xamante ne ay leeral la lu ci aju te sëriñ bi njëkk ñu koo xamal kon ci turu muassasatul Wafa'i bi huquqil iman ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam te tamit liggéey bi nga xamante ne ci nga nekk te di sàkku rek ngërëmul suñu borom yàlla na ko ci yàlla defal kon bala ñu ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aju ci li sëriñ doon waxtaane dañuy jox kàddu gi rek sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Bassirou Anta su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci lii nga xam ne moom la sëriñ doon waxtaane su ko defee ñu door a ñëw ci laaj yi nga xamante ne moom la moo aju ci li sëriñ doon waxtaane bismillahir <coughs> alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin makin wa ala wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci weeru tedd bi di leen ci di shahru ramadan mubarak di leen ci baalu àq di baal ñépp àq di ñaan suñu borom tabaaraka wa la euh, boole ñu jéggal te nangal nu lii nga xamante ne digal nañu ko muy bokk ci ñetteelu ponk bu islaam su boroom kàttanal nu ban man koo war kon nag ñi ngi ñaan li nga xamante ne sëñ bi moom la doon waxtaane léegi ci xeeti woru suñu borom aar ñu ci ba ba ñu woor ko ni nga xamante ne noonu ko yàlla digale te fegal ñu mbooleem gàkk-gàkk yi te jéggal ñu ci rëcc yi te dencal na ko foo xam ne yàq du ko fa àgg ginnaaw bu mu ko fulale di siyaare ñëpp jiital ci siyaar bi sëriñ bi nga xamante ne moo fi nekk ci bopp yoonu murit di Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yàggal ko fi te wéral ko te bàyyi ko ak sagoom ba lim yéene liggéey Sëriñ Tuubaa lépp mu liggéeyal ko tar tar bañ koo gàllankoor te mu ànd kook ñun di ñaan sunu njiit sunu kilifa di Sëriñ Abbaas Mbàkke suñu borom tabaaraka wa taala yàggal ko fi te wéral ko te may ko kàttan ba mu wet li mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa bëgg koo liggéeyal borom daaru ci lislaam yi lépp suñu borom defal ko di sant Cheikh Abdou mi nga xamante ne day sama xarit di sama mbokkum daara maag ay kilifa yi ci jotaay bi am na ñoo xam ne ñoo bokkoon maa moom ak daara maa moom daara ñu bokkoon sëriñ bi ñuy jàngal alxuraan ci sëñ soxee bu kër sëñ soxee bu waaw kon nag maa ngi maa ngi ko ci siyaar baax a baax moom nag doonoon koo xam ne jamono yi nga xamante ne bokk nañ nekk sëñ soxee bu yitteem yépp defoon na ko ci sàkku alxuraan ba yàlla may ko ci ba mu ci noppee it ni ko niñ ko xamlee rek laata muy tàmbali wax yàlla mu def yitteem yépp ci sàkku xam-xam yàlla def lim ko ci may suñu borom may ko ci kon nag thème bi nga xamante ne moom la doon traité di thème bu am solo lool lool waaye nag alhamdulilah dañ doon sént ci moom fekk nañ ko ci ndax tem la boo xam ne mëni su ko mu xaala ja ci benn jataay ci ay waxtu ndax tem bu rëy la thème boo xam ne ñu mu ko waxee imaamul Ghazali radiyallahu ta'ala anhu wutal na ko bunt bu yaatu boo xam ne kitaab la ko tudde nga xam ne ab téere la nga xam ne moom téere ihya boobu dina ñeen fukki téere moo ci nekk am na ci bunt boo xam ne ci loolu rek la ko jëme Sëriñ ci ay mu àll faatam yu bare bare waaye lim ci andi day mënees yóbbuloo ndax leer nañ ñi te lu am njariñ la loo xam ne suñ ko ko seetantal danga nga ci mën a xame lu bare bare bare kon nag maa ngi ko siyaare sama mbokkum daara mi Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne maa ngi seen xaadim yi ma jàkkaarloo ñoo bokkoon jenn dara di nga xamante ne thème bi li mu laaj jox na ko ndax leeral na lan mooy waru waru wax lan mooy sababu waru waru bokk na ci la koy sabab mooy topp neen ak wuréer waaw wax rek ne ci taarif bi leeral na ko baax ndax waru euh, dafa doy mbir mu doy waar ndax bokk na ci waru nga foog nga foog na li nga nekk baax na aw noo yoon lool mooy yoon wa ñépp moom lañu war a nekk te fekk solo ba mbir ma leeree rek nga xam ne yow nekkoo woon ci yoon dara loolu moom waru la wér wér wér te loolu nag ñi mën a dal bari na lool ba ci borom xam-xam yi sax ni mu ko waxee loolu dalay dal ay jàngale xam-xam di mbooloo mu bari wër la nga deen xamal deen jubbanti yaa yaa ngi ci yàpp na yaa ngi ci siraatul mustaqim kooku bokk na ci ki ci jiitu borom xam-xam mën a war war lu lu mën lu ko mën a dal la fekk booba defarul ay jikkoom ci génn ci xolom kiñaan mbañeel ak rëy ak xeeti jikko yooyu nga xamante ne jikko yu baaxul la yoo xam ne dafa yàq xol ndax lu ko defee moo mu tax mu jàpp ne loola mu nekk lu baax lu jub la fekk ma nga ci ay waru ju wére wér kon loolu dana mën a nekk dana mën a dal boroom xam-xam yi comme ni mu ko waxee naka noonu it jaamukatu yàlla yit waru mën na koo dal ni ko sëñ bi leerale ndax mën nay jaamu yàlla di sellal yaakaar na la muy def baax na fekk jaamu yàlla googee tegewul ci xam-xam ba tax xeeti waru nekk ci biir boo xam ne yàq na jëf jër te yëgu ko nga xam ne waru daal kon buñ ko dee leeral lañuy wax na rek mooy di nekk ci dara te foog ne lu baax la te foog ne amul dara lu ci euh, sikk waaye boo ko nemee ko ba ci biir rek bu demee ba mbir yi leer rek da xam ne da nga doon dara loolu it ni ko sëñ bi waxee gaa yi nga xam ne dañoo topp seen bakkan di mooy yàlla te naan yàlla daal moom ëpp yërmandeem weesu na muy toppanteeg man ci man mu ñàkk solo mi kon maa ngi yaakaar yërmande yàlla rek ba noppi nag bu nuur ci ak mooy yàlla di mooy def lu la neex ba noppi di yaakaar yërmande yàlla loolu du yaakaar waaye mébét la comme ni mu ko leerale ndax euh, ni ko alxuraan leerale wax ne man kaana yarju liqaa rabbihi falya'mal 'amalan saalihan wala yusrik bi ibadati rabbihi kon yaakaar day way jëf moo koy jiitu inna laa inna rahmatallahi xaribun minal muhsinin kon yaakaar jëf ju rafet da koy jiitu waaye boo sukkandikoo ci ci ndef lu la neex war yàlla ak baaxam rawante naa man mu di ma mbugal kon loolu ay war lu yëre la dëgg la yàlla bu ko neexee bañ laa mbugal waaye daa santaane jëf digle te bàyyi ay tere nee na bokk na ci li nga xamante ne mën naa war nit ci li sëñ bi doon leeral mooy nga askanoo ci askan wu baax nga ne war ne man ab shérif la maa ngi bàyyi koo ci Seydina Ali mooy sama maam wala maa ngi bàyyi ci yoon ba tax nga doyloo askan wa ba doo jëf jëf ju baax te xam ne day gaa yu baax yooyu nga xam ne yaa ngi askanoo ci moo ñoom ba tax te awoo yoon wan aw du tax nga xel nanguwul nga mën a yéeg ci ci ñu yéegale ci ñoom dafañ jaar jaaroo fa kon loolu bokk na ci xeeti waru nga doyloo sa jëf ji nga xamante ne say bokk yu baax wala saw askan wu baax nekkoon na ca nga doyloo ko ba doo jëf loolu ñi nga xamante ne ñooy sunu gaa baax yi xamoon nañ ko bu baax a baax ba daawuñ doyloo seen jëf ndax wax nañ ci nettali bu wér ne euh, ne sëñ Mourou Moustapha moo sëñ Fallou am na ko ci sëñ bi waxoon ne ko fakun isa fakun xisaamiyan wala takun isaamiyan da nga nekk xisaam waaye bu nekk koo xam ne ko jóg euh, ay yàq lay askan ak i mbokk yooyu ba wax xisaam dafa wax ne man sama mën a dawal fas gi daal di tëb di dal di dal ci kaw noonu si di xeex ak ñoom di àkk di dal seen kaw jàngoo ko samay waajur doonoo ma ko samay waajur doonoo ma ko sukkin waaye maa ngi ko yeesa moo ko xamal boppam moo ko jàngal boppam kon loolu lépp lu jara bàyyi xel la ndax mu leeralit e, loo xam ne lu am solo la mooy topp njort ak e, rafet njort bokk na ci waru nit ki topp njortam waaye yaa war na dafa dafa rafet njort yàlla ku bari yarmaande la ba tax ngay def li la neex nee na loolu mébét la gën a jege ci yaakaar ndax ku mébét mooy dangay topp sa njort def lu la neex ba noppi yaakaar ne yàlla dalay fay lu baax loolu bokk na ci xeeti waru ndax aaya bi nga xam ne sëñ bi wax na ko léegi sayyidatuna Aïsa mas na koo laaj sallallahu alayhi wasallam ne ko xalatan àllah wallasina yuutuna ma ataw wallasina yuutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrati ila ila axi ne ko ñooña nan la ñu ci jublu ndax ñii mooy yàllaa ka def topp seen bànneex ñooña la ci jublu mu ne ko déet sorante naag lool mu di ci jublu ñooña mooy ñi nga xam ne dañuy def lu baax lool farlu lool góorgóorlu ci yàmmu yàlla bu baax a baax ba noppi seen xol tiit yàq ne ndax jëf joojee amul lu ci dugg ci biir ci xeeti lu koy yàq ba jëf ja nanguñ ko mu ne loolu la ci sun boro loolu la ci sun la aay bi di jublu kon ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka la mosul ci xeeti waru yooyu yëpp nga xam ne mën naa dal nit ndax euh, euh, leeral na ko baax a baax ndax nit ki lu lépp nit nekk rek waru mën na caa dugg te du ko yëg moo tax nit yàlla yi dëgg-dëgg rek ak luñ baax a baax ak lu seen xool sell sell ak luñ yëg ne ñoom ñu ngi ci yoon it teewul dañuy ànd ak jàq ak di tiit jàpp ne ay waru mën naa nekk ci biir Muhammad ibnu Ali di sëtub Seydina euh, Asan am na ko daa mas a génne ci jàkka ci benn waay topp ko di ko xas ku bon a ngi nii ku ñàkk solo ngi nii ku nangam ngi nii mun na ko gestu mu daal di gestu daal di muuñ daan ko cey li nga xam ci man te li la yàlla na bu ëpp lool li la yàlla na bu ëpp lool xanaa doo ñaan yàlla rek mu jégal ma loola te yow it suñu borom bool lay jégal ci ngaañ yi ma ngaañi alxasanul basri ku siiw la koo xam ne ci dëddu àdduna ak ragal yàlla ak sàmm ndax dégg nga sëñ bi di wax ci ci tuhfatul mutadarrihin bil hasanil basri abliyal wara wal insilaqa min hawaaya wal bida daana wax naan su fekkoon yéena ngi xam li ñuy def ci suñuy ginnaaw kër yi ci ci yëf day bu ngeen ñu ombee du ngeen am ci yéen suñu soxla du ngeen faale sax wala da ngeen ñu ngaañ da ngeen ñu sikkal amoon waaye waaw nit ku yàlla ku sell nii lu tax muy wax loolu ñu ne daa bëgg a xeeb boppam bañ a naw ay jëfam bañ a waru ak bëgg keneen ku xool ci moom bay def bëgg gis lu muy def ci lu baax nga jéem a def lu ëpp lu baax lu mu daan def. kër sëriñ bi nga xam ne moom moom la ñu yaroo muy Cheikh Chouaïbou nga xam ne maa moom fa lañ nekkoon doon na koo xam ne ku moytu ku daan ak darajaam lool ak ku sellam lool waaye daana moytu yu bare lool lu ma yoonoon am na ko ko ku mas liggéeyloo ci biir kër gi ab kaadar waaw xam naa tudd tur de rek waaye xam naa tur ba mu ne ko sëñ bi ne ko man de cadre bi dama ci yéemu lool ndax da ni nga ko defee dafa aw yoon lool xanaa foo jàng menuisier mu ne ko jàngoo ma ko fenn Mbàkke xanaa ngir yàlla ak seen barke rek sëñ bi ne ko ah déedéet nag xanaa say fexe rek la nag waaye ñun koy seen barke mun laa may lool waaw loolu lépp rek ñàkk a gis seen bopp ñu ko gis mukk mukk ñoom sax. ku leen di ŋàññi wala ku leen di wax seen sikk gaa yu baax yooyu ak di leen wàcce ci ay jataay moo leen di gënal fopp ku leen di tagg ak a yëkkati moo leen gënal ku leen di tagg ak a yëkkati ndax rek duñu wóolu seen bakkan mukk mukk ndax bakkan xeeti woru yi ci nekk yi nga xam ne mën naa nax nit ki te loolu xëy na dagam sëñ bi jaar na ci ba noppi ñu di ci jaarat du sax ay teggin ñu mel ne dañu am lu ñu ciy dolli wala yooyu waaye buntu bu yaatu la boo xam ne li ci ëpp solo lépp rek sëñ bi tënk na ko te ñun yëpp xam naa ne mën nañ cee jariñu buñ ko toppee kon nag ñu ngi sant baax di gërëm ñëpp ci ñaan suñu borom defal ko feex te jotaay yu mel nii mu yàgg fee ñëw yàggal ñu fee indi la ay thèmes yoo xam ne dañ ko jariñoo di sant ñëpp di gërëm ñëpp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci gën gaa sàlli nuyoo di leen ziar ci weer wu tedd bii di shahru ramadanul mubarak di ñaan yàlla mu nangul na sunuy jaamu yàlla te jëggal na sunuy bakkaar te fulal na sunuy tuyaaba te laqal na ko fa yàq yégul di ñaanal it sunu kilifay diine yàlla yàggal leen fi lool ci sunu kanam te ñu ànd ak wér sëñ Moustapha ñu ngi lay sant ci turu mu assasatu Wafa bi xuquq sëñ Abdul Ahad Mbacké ñu ngi lay sant ci turu mu assasatu Wafa bi xuquq iman euh, tomb bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe ci njort yi euh, laaj yi firndeel na ni bi ngay waxtaan ñu ngi bàyyi xel waxtaan bu baax a baax ndax danga tànn tomb bu am solo boo xamante ni bu mat a waxtaane la te waxtaane ko fus ko war a waxtaane itam kon ñu ngi ñaan yàlla mu fayal la nga ngi fay mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaara la da doon laaj mu ne ndax waru am na ay màndarga yuy feeñ ci nit yoo xamante ni bu nekkee ci nit xam nga ni yii daa waru bas manees koo woo xamal ko ne ko yow mii kat fii nga nekk da waru mu teel caa génn ndax ma waru am na ay màndarga yu feeñ ci nit ki bañ mën koo wax ngir mu bañ caataan. ok asalaamaaleykum waaw euh, am na ndax euh, sëriñ bi bi muy wax xeeti waru yi. xeetu waru gu ne rek leeral na nan la ca nan la ca nit ka waroo moo tax xam naa ne euh, waxtu yi dana xat ci détaillé lépp waaye ni doon gën a yombe mooy te jii suñu laajoon ne na nangam lan moo ci war a nekk ci xeetu waru dañ ko mën a leeral masalan waru ñu ko siñ maam ci doon leeral léegi waru yi am ci xam-xam ak war yi ci am ci jihaad ak ci mbir mi joxe alal yàgg na sax du ñàkk mu ñëw ci kanam waa kay waaye waaye luy am la lu ci ne daal euh, lu mu cay def lu ne rek mënees na koo leeral ko lii ci la waru ya nekk ba mën koo moytu jërëjëf sëriñ Moustapha mbokk mi dafa laaj mu alal joo xam ne moom dina joxe bu baax waaye nag day bëgg toujours ci mbooloo lay mën a joxe lu bare bari ab joxe lu ci ëpp ci biir mbooloo la ko defee muy loolu ndax loolu itam du bijj di jëme ci waru waa kay loolu moom mooy dëgg dëggi waru ndax euh, képp koo xam ne sooy joxee moom ci mbooloo rek nga ko may doo ko euh, nga xam ne moom la ngay joxe moom doo ci am yàlla ndax loolu euh, riyaala loolu moom gis gistal lañ koy jàppe moo tax ba xëy na nag euh, yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan mën ngay joxe ci lu fés ngir ñu cay roy waaye nay fekk biir ga itam yàlla tax waaye waxtu woo xamee ne li li li ñuy xamee waro yi daal mooy loolu nga wax rek su fekkonte ne su fekkonte ne nit ñi dem na bëggoon nga koo joxe fa nit ñi dem nga bàyyi ko rek xamal ne kon su boobaa daanaka moom doo ci am yàlla jërëjëf mbokk mi mu ni ndax am na yenn xeeti war yuy dox diggante taalibe bi ak sëriñam wala diggante sëriñ bi ak taalibe bi su amee wor yooyu itam lan mooy doon saafara si koy mën a saafara. waaw day am lool sax ndax ki ki kii toppee dafa am àq ki topp ki ñuy topp itam àq am àq yu ko war ki ki koy topp bu ko ñoom ñaar nag. képp ku ca wàcc ak yooyu rek yaa ngi ci ak woro waaye su kenn ku ne jaaree fa nga war a jaar moom ñoom ñaar ñëpp dañuy bokk jariñu mbokk mi day laaj mu ne yan xeeti war moo am diggante jàmm bi ak boromam ba bu wëttul du mën a am àddina wala sax du am waaw waaw xam nga loolu bari na lool sax ah, bari na lool sax loo xam ne nit ki su koy def da da ci wóoru ba du ci am adduna du ci am alaxira masalan lu mel ne la waykat bu doon wax etal juudu lam yuzra lam yursa xalaasan min al asa falal hamdu maksuban walal maalu baqiya masalan lu mel ne kuy dimbale nit ñi ba boole ci foo rek di leen ko xobee naan ma diw maa ko defal diw maa ko defal diw ba nga xam ne daanaka di afra allazina yunfiquna amwalahum fii sabilillah summa laa yatba'una maa anfaqu mannan wala azaa loolu doo ko moytu loolu ko koy def daanaka sa alal day dem doo ci am yàlla tey tam doo ci am adduna. jërëjëf mbokk mi laaj ndax ñi xam ne dañuy jëfandikoo ay werd bay am lu ñuy yëg wala ñu dem bay doon dara ndax loolu itam waru mënu cee am. ok ah, loolu mën na cee am ndax ñëw naa ci biir woro yi. ndax dafa dafa am na ñu tudd ay ay ay ay ay futuhaat suñ borom yoon wa jëm ci moom ay eh, dafa bare ay kiiraay yu ne ci diggante bi yu baree baree baree bare képp ku ko sóobu na jaar fa nga war a jaar daañ la wuññil kiiraay kiiraay yooyu nag su la ko wuññi wuññilee da nga am loo gis loolee nga gis nag eh, mën na laa mën na laa wor mën na laa wor eh, su fekkente ne njëkkoo njëkkuñ laa tàggat xamal la li ci yoon wi lépp ba nga xam ko eh, yooyu mën na laa war loolu bokk na ci bokk na ci li Maam Xasaali wax sax ci ci ci ci ci ci ci ci si maam Thierno doon wax léegi ci bunt boobu nga xam ne kitaabu Zammil Ghurur la ko tuddee boole na ko ci eh, ñaari ku sóobu yoonu suñu borom di ko tudd ndax eh, tur yooyu su fekkee da ngay yàlla suñu mën na laa ubbil ay bunt yoo xam ne mën na laa wor waaw ay ay woru da cee am loolu sax ñu bari woru nañ ci ba tax ñu dëpp wala ñu ah, jàpp ne egg nañ fenn te fekk egguñu fenn ndax ñu itam euh, saytaane da leen di song lool ngir ak i pexe bu ko defee waru da leen di yomb lool sax ñu bari nag waru nañ ci. jërëjëf mbokk mi nee na dafa gis ñuy bari ñuy wax ni du ma dugg saxaar yenn samay bagage te mooy mooy jébbalu naa sëriñ bi yaakaar naa ko rek jàpp naa ne man daanaka dara waratuma ndax loolu itam du bi ji ci waru. Ah, ah kay loolu itam mooy dëgg-dëggi wor ndax sëriñ bi li mu dégg eh, li mu waxoon leer na nit ñi layoo ñam ñoom tey jii njëkkus fa nu jëm ndax jëf naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa bàyyi fi kon nag képp koo xam ne nanguwoo topp lam la digal nanguwoo bàyyi lam la tere eh, kon loo soo yaakaaree ne da ngay bayli ko noonu rek loolu ab waru la gu wér a wér sëñ bi yow ma xam ne ci biir waxam da ngay dégg mu ne képp koo xam ne mënu laa de mënu laa digal mënu laa digal nga def mënu laa la mënu la nga def mënu laa jariñ waaye képp koo xam ne mënu laa tere nga bàyyi itam su njariñ jëmoo juboon jëm si si yow du mën a dox sa digg ak moom loolu ci waxi sëriñ bi la bokk kon ku jaar feneen rek ci ak warul la nekk kuy jëfe say ndigal di ba samay tere loo ma sori sori yoway ki ma jege ku dul jëfe ndigal doo bàyyi ay tere loo ma jege jege yoway ki ma sori mbokk bi dafa laaj mu ni ndax lii xew léegi nga xam ne dangay gis koo xam ni ci addiya wala mbooloo rek taxawaay bi mu ciy taxaw day tax ñu woye ko murid saadix te lu koy waral xaj na dajale yi muy dajale addiye di ko indi te addiye yooya muy dajale kii nee na aw ñaqam moom nekku ci moom ndax loolu itam du bijj jëme ci wor waaw waaw waaw loolu itam ay waru yu ay waru yu leer la ndax damaa wax ne tom bi ñu doon waxtaane nee naa leen ni ko sëriñ bi waxee ne fa fansuruhu fii kitaabillahi tajidu mansuran sibaay ni mu ko détaillé xajut ci benn jataay waaye loolu sax ñëw na ci ndax nee na am na mbooloo yoo xam ne li leen wor euh, mooy yu ñuy dajale di ko jox nit ñi eh, moom lañ moo leen wor eh, moo leen wor ndax loolu dara gënu ko su ci ak waru nekkut amul dara lu ko gën infaq fii sabilillahi moom dara gënu ko waaye nag lépp lu baax rek ni ma ko waxee daa bari ay ay wor yu ci mën a nekk tal tala ci musal lala ci lala ci mën a musal ci ak waru nag ñaar ñaar yi rek la ci tënk al axsu min xaqihi wa sarfu fi xaqihi jëlef ko fañ ko war a jëlee def ko fañ ko war a def yooyu daal su ci amee rek ak wóoru duudu ci amee duudu ci am su fekkente ne fañ ko war a jëlee lañ ko jëlee muy lu lew ñu def ko fa fañ war a def moom su boobaa mm, ak ak wóoru ak wóoru du ci nekk lu baax la. jërëjëf sëriñ bi laaj yi sax jeexul waaye waxtu yi moo xocc ñi fàttali ñëpp ni sëriñ Modou Habib Gueye bu subaa moom la ñuy dalal fii muy waxtaan ci ikami Cheikhul Khadim